ñuy ñaawal ñiy dem waaw di décourager loo non seulement jullit ñi nee na ñooy ñuy jéem di décourager loo jullit ñi mais di jéem a décourager loo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu Abdallah ibn Ubay ibn Salul ak mbokkam yi min al munaafiqiin al kibaar li nga xam ne moom lañ doon wax ngir wan di wax jullit ñi naan moo ngi mel ni ñu ngi leen di séen ñu ngi leen di gis suba bu ngeen àggee ca romain ya ca byzantin ya ñu daldi leen yeew ba ngeen ne ngoddu ngeen la la la leen ba ngeen ne ngoddu gaa yi yeew leen ci buum yi waaw moo tax ñu doon wax wax yu ñaawe noonu le waaye teewul jullit ñi daldi continuer daldi dem faalewuñ leen te tamit seen wax yoo yële irjaaf yi ñu doon def irjaaf jooju teewul woon jullit ñi daldi continuer ci seen yoon te faalewuñu li nga xam ne ñoom loolu lañu doon wax ñoom almunaafiquun alayhim min allahi ma yastaxiquun tey ñu waroonu continuer ci kon génn bi kon gis nañ ko muy yoon bi loolu la imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullaahi aleyhi daldi di nettali boo demee ci dalaa'ilu nubuwa imaam al bayhaqi raxmatullaahi moo ko soloo ci yoonu imaam ahmad ibn hanbal mu ne xaddatanaa abdurrazaaq imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal mu ne xaddatanaa <clears throat> ah, nettali nañu abdurazaq nekkoon seen sëriñ assanaani boroom musannaf sëriñu imaam ahmad la woon loolu tuddoon nañ ko fi yàgg nañ ko tudd abdurazaq assanaani qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu macmarun di macmar ibn rashid qaala axbaranaa abdullahi ibn muhammad ibn aqiil mu ne moom macmar ki ñu xabaare mooy abdullah ibn muhammad ibn aqiil raxmatullahi ala aljamic fi qawlihi tacaala ci aaya bi nga xam ne moom la suñu boroom di wax ci suuratu tawba aaya 117 bi mu naan alladina taba'uuhu fi saa'ati al-usra ñi nga xam ne walladina ak ñi nga xam ne ittaba'uuhu ñoo ànd ak moom alladina ñi nga xam ne ittaba'uuhu ñoo topp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fi saati al-usrati ci jamono ji nga xamante ne ju tar la woon génn ci taroon na lool waaye seen ngëm yàlla seen yaqiin gu ñu am ak dig ci digee suñu boroom ak ndawam bi subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi moo tax ñu daldi génn foofu Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil raxmatullah ala aljamii mu ne qaala xaraju fi gazwati tabuuk arrajulaani wathalathatu ala baciirin waaxid wa xaraju fi xarrin shadiidin fa asaabahum fi yawmin catashun xatta jacaluu yanxaruuna ibilahum liyacsiruu akraashahaa wa yashrabu ma'aha fa kaana dhalika usratun fi lmaa wa usratun fi nafaqa wa usratun fi dahr mu ne moom Abdallah ibn Muhammad ibn Aqil raxmatullaahi ala aljamii mu ne xaraju dañoo génn fii gazwati Tabuuk jullit ñi radiyallahu anhum dañu génn keroog gazwatu Tabuuk ar-rajulaani ñaari góor wa salaasa ak ñett ala ba'irin waahid ci kaw loolu nag tekkul ne benn gëléem la ngay gis ñetti nit yékki waaw loolu xam nañ ko ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam yàgg naa yónni ay li nga xamante ne mooy ay armée yoo xam ne seen warwaay dafa des mooy matut ni ñuy def mooy dañ koy awante même moom ci boppam dal na ko mook Seydina Ali ak Seydina Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anil jami' waaw ba nga xam ne tuuram ci la jot ñoom Seydina Ali ne ko noo ñun yow nag ñun suñu tuur may nañ la ko mu ne mukk déedéet ginu ngeen maa bëgg yéew waaw ndax yoonu yàlla lañ ne fi sabilillah bu ci kenn gàttañ lu xatta man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masu mooy duma bàyyi duma leen bàyyi ma yéeg yéen ngeen di dox seen waru seen heure war jot ngeen di ma waral déedéet damay wàcc dox waaw waaw kullu hada fi sabilillah alaysa huwa alladhi ikhtara li nafsihi an yakuna abdan rasul alaysa huwa alladhi ixtaara li nafsihi an yakuna abdan rasula bala xanaa du moom alayhi salaatu mooy loolu du ñu jaaxal waaw si mu tànn ne du du du nangu boobu privilège déedéet déedéet déedéet day dox tuuram daal yi war na li mu war a war léegi day wàcc ñi nga xam ne yéen ñi waroon a war par kenn war bu keneen pare keneen war ba sama tuur ñëwaat xanaa du moo tànnloon boppam ah bi ko boroomam tànnloo mu laaj seydinaa Jibril aleyhi salaatu wassalaam mu tànn nekk jaam nekk ndaw yàlla subhaanahu wa taala ah kon mooy loolu yéemewul loolu yéemewul moo tax boo newee boroom xam-xam wala nekk nitu yàlla yooyu yenn privilège yi mooy ne yooyu noonu surtout ci jaamu yàlla yu yu kawe yi loolu da nga koy bañ da naan déet baax na jërë ngeen jëf waaye bàyyi leen rek ma bokk ci waaw mooy yow ni taalibe yi participer yow it da nga war di participer waaw ndax rien que ñu gis ci yow xudwa waaw gis ci yow model bu mat royukaay bu mat la fait que nee woo def leen bàyyi waaw yéen def leen ma toog ñëw leen ci tool yi ñu bay yow boo boo amee jot nga ne fa jëlal ci gopp yi daal li làndangu ñu xool waaw bul toog rek naan ah gars yi de saa naa leen bàyyi mais defal roye ko yonent bi aleyhi salaatu salaam loo defal nee leen waar wi may leen ma ci même bu dee benn waar la rek ma daal koy ma daldi di koy ma ma ma ma ma ma koy bay ma gopp ko waaw kon mooy eh, ar-rajulaani was-salaasa ala ba'irin waahid mooy du dañuy yéeg ñoom ñetti ñépp ci kaw géléem gi bu dee géléem gu ko àttan la waaw mais bu dee ne géléem gu ko àttanul kenn du def loolu waaw ndax ta'dhibul xayawaan loolu yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon tere ak di ko diisal voilà mooy surcharge <coughs> surcharge ci dara la baaxul loolu dañ ciy jànge ne surcharge oto yi ñuy def loolu noonu baaxul du charian ah. waaw ne yonent bi alei keroog bi muy awanteek ñoom Seydina Ali ak ñoom Seydina Abu Marsad ah radiyallahu taala an anhuma est-ce que mënuñu woon ñoom ñetti ñëpp toogandoo ci gëléem gi mais da doon ko diisa mais pourtant defuñu loolu liñ def mooy dañ doon awante kon nag jàpp kii yoo xam ne dañ na ne poids bi tel la nga surcharge ko bu waddee ci yoon bi këpp ah dangaa ñàkk a topp sunna ñàkk topp tamit rien que yi nga xam ne moom lañ ne ah oto bi kat lii la mën a yem nga dépassé ko ah fala nag illa nafsak bu musiba xewee bul ne bul bul bul bul toog rek ne yàllaa ko dogal si yàllaa ko dogal kay yàlla moo dogal lépp waaw mais nag nit ki daa am part de responsabilité ci xew yàllaa ko dogal bokkul ak tamit li ñenn ñi di wax naan yàlla dogalu ko loolu du waxu dëgg loolu moom waxu firqa ci lenn ci firqa dàll yi amoon ci l'islam am na ñu bari léegi loolu góor-góorlu sax ñoo xam ne ñoom idée boobu lañ yor bu dara xewee ñu xam ne sawaay moo tay def lii ba lii xew ñu naan bu waa ji naan yàllaa ko dogal ñu naan yàlla dogalu ko fen si yàllaa ko dogal mooy danga naan ko yàllaa ko dogal loolu xam nañu ko waaye yow sa part de responsabilité dinañ la ko dinañ dinañ la ko delloo ba mat voilà kon mu ne kon xaraju fi ghazwati Tabuk dañu génn keroog ghazwatu Tabuk ar-rajulaani wa thalatha ala ba'irin waahid mu ne wa xaraju fi harrin shadid ñu ngi génn nag comme niñ ko waxe woon te imaam Ibn Sa'd waxoon ko ca début ba nga xam ne ci ghazwatu Tabuk ne daa tombe woon ak jamono joo xamante ne ni jamono la joo xam ne nag génn ci moom c'est non génn ci moom c'était pas approprié quoi non waaw parce que wa dhalika fi zamanin min usrati nnaas wa shiddatin min al harb wa jadbin min al bilaad wa hiina taabat ath-thimaar wan naasu yuhibbuuna al muqaama fi al muqaama fi sama fi simarihim wa dilalihim wa yakrahuna ash-shukhus ala al-hali min az-zaman alladhi hamma alayhi loolu imaam ibn Sa'd waxoon nañ ko gisoon nañ dafa tombe woon ghazwatu Tabuk jamono yoo xam ne nit ñi premièrement dañu ne woon ciy coono ciy difficulté ciy difficulté ak taraayu tàngoor wi ak suuf si wow mu tombeek nag ah garabu tàndarma yi nag ñor nga xam ne nit ñi bëgguñ lu dul nekk ci seen ronu tool ak garab yi di bànneexu te kenn bëggu ci di génn ci naaj wi kon moom abdallah ibn muhammad ibn aqil rahmatullahi alayhi ba léegi kon ñu ngi ci euh, euh, euh, dalaa'ilu nubuwa ci yoonu imaam ahmad ibn hanbal mu ne haddathana abdurrazzaq as-san'ani qaala xad axbarana mamar ibn rashid qaala axbarana abdullah ibn aqil ibn muhammad ibn aqil kon mu ne ñoom wa xaraju rahmatullahi ala aljami wa xaraju kon ñoom ñu ngi génn fii xarrin shadid keroog bi ñuy génn di quitter Médine mais tàngoor wee ngi tar lool fa asaabahum fii yawmin atashun mu ne am na benn jour bi ñu nee ci yoon yoon di dem ñu ngi ci yoon bi ah ñoo ngi sur vers Tabouk sur la route de Tabouk waaw pour tabu am benn bés asaabahum fa asaabahum fii yawmin atashun mais maral dañuy ndax provision yi taxu ko woon a demee noonu dajale nañ li am waaye loo dajale ndox surtout ay milliers trente mille personnes ak lu teg tuuti ci li gën a dëgër en tout ci li waa ahlu siyar moom lañ ëpp di wax gisoon nañ côté boobu am nañu ne soixante-dix mille la am na sax ñeneen ñu ne quarante mille wax boobu waxuñu koon am na ñu ne quarante mille am ñu ne soixante-dix euh, soixante-dix mil loolu gisoon nañ ko ci Abu Zur'a rahmatullah yi ak yeneeni wax yoo xam ne dañ ne trente mille yi teg na <coughs> waaw mooy trente mille de personnes trente mille personnes mooy ndox xam nga bu dee ndox mu ñuy gàddu rek te boobu yo mooy bon bu ñu amoon citerne sax mu ndox mu tane waaye yooyu yépp nga xam ne ci yow ci say der euh, récipients yi ñu defar ci der yooyu ngeen di fexe def ci ndox ak yooyu te ndox rien que nekk biir Medina rek ndox dafa dafa nekkoon loo xam ne aziz mooy dafa nekkoon loo xam ne du lu neexoon a ama voilà moo tax doonuñu woon yàq ndox comme ñun ni ñuy yàq ndox te yonent bi sallallahu alayhi wasallam même boo dëkkee sax fu fu bari ndox alquran day tere yàq waaw day tere yàq comme ñun niñ koy defee ubbi robinet bi muy fërëx rëx rëx rëx ngay jàpp daanaka tuur ab soo wala lu jege soo ci njàpp kese raxas loxo yi bàyyi robine bi sotteeku yooyu yëpp ay yàq la yoo xam ne suñu boroom la la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bu leen yàq ci kaw suuf ginnaaw bu ko suñu boroom yéwénale defal leen fi xéewal yu toll nii wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ñu wàccee leen ci asamaan si maa am ndox moo xamante ni nii tahuran mu laab la tey laa balaate muy moo xamante ne ni moom lañu suñu boroom di nàndal waaw xéewal yooyu yëpp buur yàlla defal mu ne wala tufsidu fil ard bu leen yàq ci kaw suuf ba'da islahiha ginnaaw bi ko buur yàlla yéwé na leen defaral leen ko lii ah wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l ard jami'an min suñu boroom tàggatal ni waxuma la li ci suuf yi mais asamaan yi lépp ak li ci suuf mbooleem seen tukkee ci borom bi subhaanahu wa mu defal ñu ko xéewal ngir ñun waaw parce que xadiis bi naan la tusrif walaw kunta ala nahrin jaar xadiisun da'if la waaye maanaa bi dëgg la te loolu soxlawuñ xadiis boobu parce que dafa wéradi mooy alquran kese da koy tere <coughs> waaw le fait que yonent bi alayhi salaam bu doon jàpp ndox mu tuuti mu doon bu mu doon jàppee ak bi mu sangoo set lool kese day wane ne kon yàq baaxul alquran ñëw yu bari wala tufsidu fil ard inna allaha la yuhibbul fasaad waaw inna allaha la yuhibbul musrifin buur yàlla yàqu dafa bëggul yàq bëggul yàqkat yi bëggul ñiy pasar pasare wala tusrif bu leen yàq waaw waaye mooy loolu kon yàq gi nga xam ne mooy ñoom ndox dafa rien que Médina rek ndox dafaa newoon loo xam ne dafa jafe woon a am waaw gisoon nañ Seydina Ousmane ni mu jëndoon bi ruum ruuma waaw ak yeneen teel yit yooyu kon ñii kon benn bés ci yoon bi bi ñuy dem tabu mais mu am ak maral gu tara tara tara tara tal daal di leen dugg waaw nit ñi daal daanaka lu ñuy naan man nga ne presque amuñu ko wala liñ ci am doyul pour ñépp mbir mi tar xatta ja'alu yanxaruuna ibil ibilahum li ya'siru akrashaha wa yashrabu min ma yashrabu ma'aha ni ñu mujj def dañoo puus mbir mi da leen a mujj maral gi dafa tara tar ba puuse leen ñuy loj li nga xam ne mooy lenn ci gëléem yi nga xam ne seeni war waay lañu woon waaw yow bu dee ne li ñu war rek dafa mànki ñépp amuñu woon wara waaw dañ doon boole ñu bari ngir ñuy awante léegi yow loolu ñu ñëw nga dem ba mar gi topp dal la de telle façon ñu daal di jàpp yenn yi daal di leen loj waaw léegi seen kanta seen kii euh, léegi pour def la hein li yansiru akrashaha ngir mooy xam nga géléem day am ay biir bi day am poche yoo xam ne ndox yi da ciy mën a ne waaw hein ndox yi day day day garder ndox ndox yi da ciy mën a ne ngir ñu mën a récupérer ndox moom di ko wañ xam nga asara mooy nao nal même dañ koy dañ naan ndox moom ba gëne buñ kiiwee benn bi ba mu jeex ñu koy weñ weñ ni ngay weñe booy fóot mooy eh, di presser eh, essoré voilà ni ngay jàppe ni ngay jàppe eh, yére bi di ko weñ di ko bës di ko bës ngir ndox mi di wàcc dañu mujj di def noonu mbàqu kii li nga xam ne mooy mooy mooy gëléem yi ngir ngir du lenn ci ndox du leen duñ ko duñ ko ñàkk léegi ngir naan dara du leen rëcc mu ne nag fa kaana dhalika usratun fil ma kon lii nii suñu borom di wax alladhina taba'uhu fi sa'ati al usra mu ne loolu kon dañuy gis ne dafa nekkoon usratun fil ma mooy jafe goo xam ne gu jafe woon la metti ci wàllu ndox amoon ndox tar jafe wa usratun fi nafaqa waaye tamit am tar ak mettit ngir mën a am loo xamante ne moo yóbbal bu ñu yor waaw lu ñu mën a yóbbal ci dépense boo xam ne mënoon nañu jënd yenn yi utaale ci ndox utaale zaad yi am yi nga xam ne mooy provision ak li nga xam ne mooy yóbbalu ñoom ñi nga xam ne ci tukki lañ nekk waaye beneen wa usratun fi dhahr ak tamit tar tar ak jafe gi nga xam ne moom la lu ñu war waruwaay yi daal di woon jafe yow bu dee ne bi ñuy génn rek affaire yi matul ñu mujj dem ba obligé di di loj yenn yi mooy di leen loj gëléem nañ naan loj ndax waxoon nañ bi ñu gis euh, euh, masala yi ren di ci lislaam gëléem dañ koy loj nag am na ñu ne dañ mën nañ ko loj am ñu ne ne non dañ koy kii waaw léegi Euh, dañ koy rendi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara voilà léegi kon <coughs> parce que gëléem ak ñu mel ni moom mooy ay ay ay njamalaa mooy ay girafe yooyu noonu lañ leen def parce que ñoom seen put yo moo sori pour nga jàpp leen tëral leen nii di leen rendi loolu day jafe mooy yow bu nee ne loolu ba ñuy génn rek liñ doon war a dafa manqué ñu mujj jël seen monture yi mujj di ko di leen di leen loret loj di leen rendi ngir mën a ndox récupérer ndox mi nekk seen mbàq yi loolu yépp yi yépp ay tartar la yoo xam ne moom la li nga xamante ne mooy aaya bi di junju côté ndox côté dépense waaye côté war mais tamit hein am na beneen mooy tàngoor wi waaw mi nga xam ne moo tax sax mar gi dal leen waaw ah, imaam Abdullah Abdullah euh, imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo ba léegi imaam al-Bayhaqi ci yoonu imaam Abdullah ibn Wahb al-Maliki taalibe imaam Maalik bu mag boobu ibn Wahb euh, mu ne axbarani Amr ibn al-Haaris an Sa'iid ibn Abi Hilaal an Utba ibn Abi Utba an Naafi ibn Jubayr an Abdillah ibn Abbaas annahu qiila li Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhu an al-jamii' haddithnaa an sha'ni saa'ati al-usra kon imaam al-Bayhaqi mu soloo ci yoonu Ibn Wahb al-Maaliki rahmatullahi alayhi al-Madani mu ne axbarani Amr ibn al-Haaris ki ma nettali mooy Amr ibn al-Haaris an Sa'iid ibn Abi Hilaal mu jële ci Sa'iid ibn Abi Hilaal an Utba ibn Abi Utba mu jële ci Utba di doomi Abi Utba an Naafi' ibn Jubayr mu jële ci Naafi' di doomi Jubayr mu jële ci sëriñam di Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qiila nee na dañoo wax li Umar ibn al-Khattab dañu wax Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko haddithnaa an sha'ni saa'ati al-'usra ne ko yaa Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu ne ko te dañoo bëggoon ne nga ñu ci saatul usra bi alquran di wax waaw jamono ju tar jooju alquran di wax lañ bëggoon boo ñu ci mënoon a dimbali daal yaa amiral mu'minin yaa seydina yaa Umar al Faaruq radiyallahu ya ibn al radiyallahu ta'ala an boo ñu ci mënoon a nettali de waaw xam nga alquran dana laqad taaba Allahu ala nabii ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim laqad taaba allahu ala nabii wal muhaajiriina wal ansaari allaziina ttaba'uuhu fi saa'ati al-'usra min ba'di min ba'di maa kaada yaziighu quluubu fariiqin quluubu fariiqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'uufun rahiim muy aaya biñ la waxoon sànq 117 suñu boroom ne laqad taaba allahu ala almuhaajiriin ala nabi di wax li nga xam ne mooy delloo gi nga xam ne moom lay nangu tuubu yonent bi alayhi salaatu salaam delloo gi nga xam ne moom lay koy delloo mooy delloo gi nga koy delloo ci boppam wal muhaajiriina ak muhaajiriina yëg wal ansaari ak lu al ansaar alladhiina ñi nga xam ne ittaba'uhu ñoo ko topp fii saati al ci jamono ji nga xam ne dafa taroon lool muy ghazwatu Tabuk waaw mu taroon lool Allah Allah min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum loolu aay yooyu dinañ ci ñëw ba nga xamante ni tuutee des mu jeng xolu di di mooy ak ki jeng euh, ba ñu ñëw ci jihaad ji lenn ndax tarwaayu jamono jooju waaw waaye nag mais kenn jengu ci ci ñoom almuhajirun wal waaw summa taaba alayhim suñu boroom delloowaat leen ci boppam waaw ñu delluwaat ci boroom bi subhaanahu wa waaw kon <clears throat> loolu nag lañ laaj seydna umar ibn al ne ko ah yaa amiral mu'minin seydna abdullah ibn abbas xabrul umma wa tarjumaanil qur'aan radiyallahu taala anhu wa an abi mu ne Seydina Omar dañ koo laaj lool waaw ne ko ah yaa amiral mu'miniin mooy yow njiitu gëm nga way ngëm yàlla yaa ah boo ñu mënoon a fi qiila li Umar ibn al-Khattab haddithnaa nettali nañu nettali ñu an sha'ni saa'atil usra ci mbiru ah, bër eh, jamono ju tar jooju alquran di wax seydna omar mu ne fa qaala omaru seydna omar ne xarajna ila tabuuk fi qaydin shadidin fa nazalna manzilan wa asaabana fiihi atashun xatta dananna anna riqaabana satanqati xatta in kaana axaduna la yadhabu fa yaltamisu raxla fala yarji'u hatta yadhunna anna raqabatahu satanqati' hatta inna ar-rajula la yanharu ba'irahu faya'tasiru farthahu fayashrabu thumma yaj'alu ma baqiya 'ala kabidihi ila aaxiri al-hadiis Seydina Omar daal di tontu waaw léegi mooy laaj nañ sëriñ bi gis nga ci ay teggin noonu lañuy laaje waaw waaw dooñu ah ñun de dañoo bëggoon nga baaxee ñu rek xam naa ci xew-xewu sàngam bi ngeen xam ne ah tuub lool waaw mooy wax ci teggin mu ne leen xaraj naa ilaa Tabuk dañoo génn <coughs> ak alayhi salaatu wassalaam ñun saxaaba yi radiyallahu ilaa Tabuk di dem Tabuk ghazwatu Tabuk waaw fii qaydin shadiid ci mais ci tar mais ci ci kii boo xam ne euh, climat boo xam ne tàngoor woo xam ne taraayam foo ko natt daana fe weesu na ko ah suñu borooma wax sa'atul usra de kenn waxul sa'atul usra buur yàlla mi nga xam ne moo bind xalaqa fa sawaa bu nee sa'atul usra la mooy wallahi sa'atul usra ngoo Euh, doon bu doon waxi waxi wolof du dëgër bu nee saatul usra loolu mën naa bañ a nekk saatul usra parce que ñun dañoo mën a exagérer waaw waaw waxuma lii <coughs> mooy bu doon kese ko wax sax loolu la demee mooy vraiment metti woon na borom bi subhaanahu wa bu ñëwee nag ba koy préciser mooy <coughs> vraiment mbir mi taroon na quoi parce que ñun li tax su ñuy wax dara du ci dëgër mooy dañoo mën a exagérer voilà exagération yi nga xam ne moom lañuy ñuy dëkke yooyu day tax daanaka du ñu crédible ci dara ñun moom yoboo ñuy noppi rek tey xoole voilà wala ñu teg ay cassette nit ku wóor daal ñu ne mu ngi nii déglu leen mu jeex tàkk kon Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne dañoo génn ilaa Tabuk fii qaydin shadid mu tar lool fa nazal naa manzilan nee na Seydina Omar radiyallahu nee na bi ñuy def noonu ñu def escale benn bërëb ñu wàcc benn bërëb waaye wa asaabanaa fiihi atashun mais mu dal ñu fa genn peeru mar goo xam ne mais mar gi ñu mar xatta zananna anna riqaabana sa tanqati mais dañu dem ba jàpp ne gis nga suñu put yi non suñu put yi day xotteeku non dañu mara mara non mar gi ah man de buur yàlla na tooguma lii tega <laughs> mooy bon ta bon amaan bon ñu bari ci ñun alhamdulilah mooy alhamdulilah la ñuy wax kon ñun gis nga fii taraf waaw ñun fii mu ne li ñu ne ci opulence la dund ah xamuñu metti bii de ku ci jàpp ne metti la nga àddina bi daa gën a naqari dafa gën neex laa wax am nay jamono ju yàggul dara senegaal yenn gox yi ñoo xamante ne nii benn yére doon am ci kër gi bu ñu lekkee am na ñoo xam ne loolu moom yàggul man mii am na lu ma dund ci yenn village yoo xam ne dama fa doon dem gaa yi ceeb rek ceebu ceeb ku ko ku ko ku ko añee daanaka sawaay yow gaa yi dañ lay xool rek waaw naan luy wane ne kon sawaay mii ah saay tay baax na waaw baax na ba way am na grand yoon na ma leen doon dégg tay yi nañu nekk gone waaw mais grand yi boo déggee léeg-léeg buñ déggee xam nga village yi danaan tekk quoi. ab ruusi xam nga loolu ab ruusi buñ ko déggee dañ na ah kooku du kër di wa ah, waaw kooku de moom tey moom mooy gis nga rien que ruusi kese te man mii mii dund naa loolu dem naa ci village woo xam ne fekke naa loolu am fa man waaw te village boobu boo fa dematee boo ba ba ma fa mujjatee dem fa yaa ay trois ans loolu amatu fa mooy gars yi léegi yooyu yooyu yooyu gars yi sax duñ ci bàyyi xel tellement foo dem. ceeb baa nga ne wasar voilà yow léegi nag nan ngay xamee loolu ba pare man man ku mel ni man manuma gëm loo ni mbir mi daal gën a naqari lenn nag man nga koo wax mooy vie cherté bu de vie am na waaw produit yi yokk gi ñu yokk lool am na waaye nag loolu falaa na illaa anfusanaa bu ñu bu ñu ñun bu ñu fi bu ñu bu ñu bu ñu lan bu ñu yedd ku dul suñu bopp parce que buur yàlla de defal nañu lim ñu war a defal waaw wax nañu sànk wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jamii'an min maa leen tàggatal li nekk ci asamaan yi li ci suuf lépp tukkee ci moom muy xéewal pour yépp ñun ñu am suuf am ndox am lépp ba pare di jéggaane li nga xam ne moom la ñuy dunde tañ bëgguñoo di dunde li nga xam ne mooy sax ci réew ma mooy moom la ñuy moom lañuy ñuy bay ci réew ma léegi nag loolu après nag bu seeree ñun ñoo ko def suñu bopp ko ay choix waaw ay choix yaa bëgg lekk lool mais mais tant ñi ko fiy def ci réew mi ku leen ki ci ngeen sikkal ko ba du ngeen ko laal léegi yéen yéen a ko def seen bopp wallahi ñii de bu ñu amoon loolu ñii de bu ñu amoon loolu allah kon Seydina Omar kon ñun yëg yi man ah bon amaana mu dal kenn ah mais man de moom xamaguma ku lii ma sa dal waaw wa asaabanaa fiihi atashun xatta dhananna anna riqaabana satanqati' loolu xamaguma ku mu dal mara mara ba jàpp ne sa put yi day teppeeku day teppeeku ñun ay robinet la ñuy yor buur yàlla xéwalu buur yàlla dañ ciy sant kenn du ne mais warul woon demee non mooy dañuy sant bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajma'un waxal yonent bi alayhi salaam bi fadlillahi ci gëneelu yàlla gëneelam ngir gën a rëy nag mooy bam ñu defee ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkay jullit lool moom mooy mooy ngëneel li nga xam ne moom ngëneel féetewu ko kaw parce que lool boo ko amul woon leneen duñ la mën di tuddal du ngëneel mooy yow loolu du dara ak jay la buñ la jox mais lii mooy mooy mooy fadl bi nga xam ne am laysa fawqahu fadl amul mooy bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla def nga gëm ko waaw parce que yi ci xeetam lañ bokk ummatul daawa mais ñun ummatul ijaaba mu boole ñu ci loolu yàlla nañu ci faat dekkeek moom bokk ak moom fi mu dëkk comme nim ne ana kaafilul yatiimi ka haatayni man ak ki nga xam ne mooy Eh, eh, taxaw di di toppatoo al yatim daal di koy ado jël ko di ko yor pas adopté mais yor ay mbiram di ko toppatoo ba ni nga xam noonu lay ma mesurer mu ne maa ngi moom comme ñaari baaraam yi ni ñuy laalantee nii noonu la ñuy mel yal nañu buur yàlla boole ci lool ñu ànd ak moom noonu fil jinaanil ula amin kon mooy <coughs> qul waxal bi fadlillah ci ngëneelu yàlla wa bi raxmatihi ak yërmandeem gu yaatu fa bi daalika falyafraxu ci lii dee leen ci bëgge dee leen bëgge ci lii yërmandeem yàlla fa bi daalika ci lii falyafraxu ngëneelu yàlla raxmaa yàlla loolu rekk a fi ne ñun ci loolu lañ ne gis nga nag boo ko xamee wallahi nattu yi nag day yow nattu yi day mujj nekk eh, li Seydil Xaaji Maalik di wax rek radiyallahu anhu waradni bil qadaa rabbi musabbirani ala balaa'ika ya rahmaanu ya allahu waaw waradni gërëm looma bil qadaa loo dogal mooy boo xamee ne ñun daal ndeke ñun ñun daal ndeke te yoo é ndeke mbir mi simple na de wallahi buur yàlla yombal na mbir ndeke ñun entre fadlullahi ak rahmatuhi lañ ne nga neelu yàlla ak yërmandeem nekk ñaari diggante yooyu nag yow nekk bii di am stress stress yooyu doo leen xam gars yi dañu jàpp ni mais ça il est il est moom il est fou parce que yii ko dal lii waroon naa tax daanaka tey du mën a añ sax waaye teewu ko kii di sant nekk ci leneen waaw ndax ñun dañuy xam ne ma lu mën a ñëw rek bi fadlillahi wa bi rahmatillah waaw ñun daal ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem gi rek mu ne nag fa bi daalika fal yafraxu dee leen ci bége waaw <laughs> moo gën li ngeen di dajale voilà kon ñun ah man de xaw ma ku lii dal Seydina Umar de keroog Tabuk li fa xew ci yoon bi ah. waaw fa asa fa ñu def escale benn bërëb wàcc fa wa asaabana mu laal ñu fiihi atashun ak mar hatta zananna ba ni ñuy njorte yaakaar këne anna riqaabana satanqati' këne suñu put yi day xar laa maxaala falaa budda an yu xar sawaay foo jaar mu xar satanqati' mu ne hatta idha kaana ahaduna la yadhabu fa yaltamisu ar-rahl waaw falaa yarji'u hatta yadhunna anna raqabatahu satanqati' mu ne ba kenn ci ñun da doon dem di xool ak tegam di seet li nga xam ne moom lay teg ngir toog ci kaw géléemam pour seeti ko rek mooy bu ma soon a wàcc nii yësal comme dinañu wàcc yësal fi nga tegoon mbir mi nga ñëw di ko seet fan laa tegoon teg gi mooy li ñuy teg ci kaw euh, géléem gi ngir boo ci toogee mu ngi a nooy hein même loolu nit day dem di ko seeti mais di ko wëri falaa yarja'u hatta yadhunna du du du du xaw a dellusiwaat lu dul ne mais day mais daanaka day jege yaqin njortam gi day jege yaqin que ne non non non laa moom fii la ma buur yàlla xanaa doon xaar an na raqale wolof fi naan fii xanaa fii la mu buur yàlla doon xaar raqabatu hoo que ne baat bi sa tanqatin dina xotteeku. mu ne xatta inna rajula la yanxaru ba'irahu fa ya'tasiru farsahu fa yashrabu neen da ngay sax kenn. géléemam gi nga xam ne moom la indi ngir dem comme lii Abdallah ibn Aqil loolu Muhammad ibn Aqil doon wax cinq la mais lii ak Seydina Omar ibn al-Khattab moom mi ko dund moo tax ñu laaj ko mu ne radiyallahu ta'ala anhu gis kenn ci ñun nga gis ko mu daldi mbir mi àgg na foo xam ne day loj daldi rey li nga xam ne rendi li nga xam ne mooy loj géléem gi mu yoroon daldi di pressé farsahu waaw mooy biir mbàq gi fi nga xam ne fi la même fi la affaire yi ne euh, fi la lekk geeg yooyu di nekk fa yashrabuhu mooy muy bës ngir am ci fi ndox mi ne ak di bës kii yi ngir ndox di génn buñ ba dara fa yashrabuhu mu daal di koy naan waaw xam nga fars mooy fii fii mbaq gi nga xam ne min bayni euh, farsin wa damin labanan xaalisan mooy fi nga xam ne moom la déchets yi ne waaw même yooyu noonu dañ doon pressé ci wet yi fi nga xam ne mooy ci la ndox doon ne fa yashrabuhu mu naan ko summa yaj'alu ma baqiya ala kabidi li des mu lekk ko <laughs> waaw mooy li des moom euh, mooy foo mare margu toll nii mooy lekkoon taxu ñoo wax nee na seydna omar nee na fa qaala abu bakr siddiq ne radiyallahu ta'ala yaa rasulallah bi mbir yi demee noonu nit ñi mbir mi vraiment àgg ci ñoom nag taraay tar gi lii mbir mi nag tar na quoi Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad awwadaka fi du'aa'i xayra fad'u allaha lana fa qaala sallallahu alayhi wa sallam atuhibbu dhaalika qaala na'am <laughs> nee na Seydina Omar nee na bi mu demee noonu nag Seydina Abu Bakar Allah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ki gën a am yërmande ci samaw xeet ci samaw xeet ki ci ëpp yërmande ngir samaw xeet mooy Seydina Abu Bakar Allah huwa siddiiqu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa mathwa Allah mu ne Seydina Abu Bakar bi mu gisee loolu mu yërëm ñépp moom fàtte na xaalu boppam a ah, ah, non nit ñi la gis mu ne ah non xaaral ñu daldi laaj benn mbir mu ne yaa rasulallah Seydina Abu Bakar ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad awwadaka fi du'a'i ne ko yow ndaw yàlla li de buur yàlla mooy eh, habitude la mooy eh, tàmmal na la ci mooy nekk la loo xam ne eh, lu luy répété wala tout presque yow foo ñaane mu nangu mooy yow sag ñaan moom buur yàlla dalaa daa def ne yow daa nekk sag ñaan moom booy loo ñaan am waaw moom moom miinal na la yiiw mooy loo ñaan mu andi ko kon nag fad'ullah lana kon nag dañoo bëgg nga ñaanal ñu buur yàlla ci mettit yi ñu ne nga ñaan buur yàlla ngir mbir mi hein Euh, coono gii ñu ne ak lii dal jaam yi euh, bu ko mënee teggi fa qaala yonent ma lay saar saam ne ko atuhibbu dhalik <laughs> ne Seydina Abu Bakar ne ko dangaa bëgg est bëgg nga ma ñaan dangaa bëgg ma ñaan qaala naam mu ne ko ah kay bëgg naa nga ñaan kay allah allah allah haa <clears throat> wa man xaraja min beytihi muhaajiran ku génn sa kër beneen bi yajid fil ardi muraghama wasa ku génn këram muhaajiran di dem ci muja di di dem ci buur yàlla dem gi mooy gis nga àddina bi yëpp tukki la ci yàlla waaw jaamu yàlla gi ñuy def di julli muy li gën a màgg ci lislaam loolu lépp façon laxas la waaw asra waaw ak tukki la minallaahi ilallaahi billaahi di jégoy ci buur yàlla di jaar ci buur yàlla di dem destination bi wa inna ilaa rabbikal muntaha kon niñ ko waxoon taayile lépp ak tukki la gis nga seen tukki gii ñu nekk symbolisewul lu dul yoon wi nga xam ne moom la jullit bu ne war di jaar mooy yoon yi du neex tout gis nga hatta zananna anna raqabatuhu sa tanqata waaw mara mara mar ba ñu jàpp ne sa put gi dina tar mooy yoonu yàlla tamit loolu la yoonu lislaam bii noonu la mooy bu kenn foog ne dangay ñëw rekk tuub ne aywa afa hasiba an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatana alladina kaanu min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna alkaadibiin kenn mënu ci dara yàllaa ko wax ndax nit ñi dañu foog ne dañu naan gëm nañu rek ñu bàyyi leen te kenn du leen nattu déedéet doon buur yàlla du ko def buur yàlla ne di bañ a nattu dinañu nattu dinañ leen nattu kay ba buur yàlla nee na mais yéen ñi leen jiitoon sax noonu la wala qad fatana alladhina min qablikum min qablihim dañoon fi woon ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon dañ leen a examiner woon ah examen perpétuel waaw maa dumta ala qaydil xayaa fa anta ala ixtibaar fa anta ala ibtilaa laa maxaala alaysa huwa allahu taala alqaa'il fi suurati e, mulk tabaaraka alladi xalaqal tabaaraka alladi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadiir alladi xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mooy fekk yaa ngi yow yaa ngi dund yaa ngi yi xamal ne yow tu en perpétuel yaa ngi ci nattu yoo xam ne du jeex waaw rawatina nag rawatina yow nga ne dangaa sóobu rawatina nga ne yow ci yoonu xam-xam nga ne ci yoonu ulama ul amilin ci nga ne ci yoonu yonent mi alayhi salaatu salaam ngay topp boobu nag haa moo tax nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi waaw mooy loolu la kon buur yàlla neen yi da ngeen a foog ne dangeen naan gëm ngeen rek ngeen toog du ma leen nattu buur yàlla ne dinaa leen nattu ba xam ñi nga xam ne ñooy wax lu amul ak ñi nga xam ne ñoo dëggu ci li ñuy wax ne dañ maa gëm dinaa leen nattu ba ñi nga ba xam mooy ba wanee buur yàlla soxlawul nattu la ngir xam li ne sa biir innahu alimun bi zati sudur waaye mu feeñal ba nit ñépp gis ana ñan ñoo ñu dëggu ak ñi nga xamante ne nii dëgguwuñ dañ doon wootewu waaw ñi nga xam ne almudda'in ñiy wootewu ak ñi nga xam ne ñu sadaqu maa ahadullah alay kan ñi nga xam ne ñoom li ñu diggéeg yàlla ne moom lañ sopp soppey yo nabi boo fi ne soppey nabi dinañ la nattu ngir xool yow est-ce nabi jaral na la dara sallallahu alayhi wa sallam ñun moom ah wal iyaadu billah kon nag perpétuel perpétuel voyage la boo xam ne nit ki day laxas waaw waaw jëm ci boroomam moo tax lii nii yépp leen di dal yonent bi aleyhi salaatu léegi nag le fait que Seydina tamit ñaan ko naan ko ndax mën ngaa ñaan day wone boo fi newee yooyu du say effort bopp moo la ciy génne ah à jamais nattu yi la yàllay teg ci yoon wi ci topp gi ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foog ne sa effort bopp moo la ciy génne jamais xam nga lan moo la ciy génne ar-ruju' ila ilayhi azza wa jal delluwaat ci moom delluwaat ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala la ciy génne du leneen amul leneen loolu rekk la ciy génne amul beneen affaire boo xam ne moo la ci mën a génne loolu kese la amul leneen amul leneen loolu rek delluwaat ci moom <coughs> kon moo tax mu ñëw laaj yonent bi alayhi salaam mooy tamit du <coughs> mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy intermédiaire bi ah. moom mooy yow natt yooyu di la dal li la koy teggil mooy ci yàlla nga koy jële mais nag buur yàlla moo bañ que kenn du agsi ci moom lu dul nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax Seydina Siddiq est-ce que manuloon a toog ñaan manoon na ko huwa Siddiq mais defu ko danay é buntu baa ngee buntu baa ngii man nag duma tiim buntu bi boroom buntu bi di laa keneen déedéet dangay dem ci boroom mu yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne mooy buntu bi yàlla bi subhaanahu wa mu daal di koy laaj Eh? mu ne ko atuhibbu dhalika mu ne ko bëgg nga lool Abu Bakar qaala naam sayna Abu Bakar ne ko ah kay léegi nag fa rafa'a yadayhi nahwa as-samaa yonent loxoom jëmale asamaan mooy ko ci kaw mu ne falam yurji'humaa hattaa qaalat as-samaa fa adallat summa sakabat fa mala'u ma ma'ahum summa dhahabna nanzuru falam najidha jaawazat al-askar allah allah Seydina Omar mooy nettali ba léegi radiyallahu anhu mu ne yeneen ci balay saat salaam yëkkati ñaari loxoom jëmale ci asamaan si mu ne mais delloowul ña di ñaan delloowul loxo yi mooy bàyyi wàccewu leen xatta xaalati sama ba ni nga xamante ne noonu la asamaan si xaalat fii wax naa la comme bu ne xaala bi yadihi loolu tekkiwul ne loxo bee wax mooy mu def fii nag du xaala boobu hein bii mooy dafa xiin waaw bii nii mooy mu commencé nga gis xiin yi di ñëw asamaan si processus ndox mi di ñëw mooy ni muy xiin yi di jeges di bari summa sakabat mu sotti lu bari ndox mu bari fa mala u ma maahum ñu daal di feesal ah mooy asamaan si xam nga xaala ayu <laughs> ardin euh, euh, voilà xaalati sama u mooy asamaan si commencé di processus kii bi di euh, nuages yi di ñëw fa adallat mu mujj muur nit ñi ñuul waaw summa sakabat mu daldi sotteeku waaw buñ na mooy def na mooy asamaan si loolu voilà bul neex asamaan si wax xaalati sama fa adallat déedéet fa mala uma maahum mu sotti ndox ba ñu feesal lépp waxande mooy yi nga xam ne récipients yi ñu doon def ndox yépp ñu mujj feesal ci naan ba màndi thumma dhahabna nanzur nee na après bi loolu amee nag ba ñu feesal suñu ndab yi ñu dem di xool taw bi est-ce que dépassé na fii quoi ndax niñ ko gis daa mel ni ci ñun rek la mu ne falam na ji najidha jaawazatil askar fii armée bi campé woon taw bi dépassé wul foofu allahu akbar allahu akbar nga ne ma léegi sa tàll bi nu mu demee nii wér na ma ne la ah imaam alxaafiz ibn kathir nee na isnaaduhu jayyid waaw nee na sanadam bu baax la bu rafet la waaw jayyid bu rafet la bu rafet la eh, imaam eh, al bayhaqi raxmatullaahi alayhi euh, dafa solo ba léegi moom imaam al Bayhaqi ci Dalaa'ilu Nubuwa ci beneen càllale boo xam ne beneen xadiis boo xamante ne nii foofu Seydina Omar ci boppam xam nga bi moom moo ko nettali boo xam ne moom ci raison Tabuk kon loolu mooy benn xew-xew la boo xam ne parce que ay xew-xew yu bari lañ maral gi même buñ defee loolu mais da ngay doxaat seen ndox épuisé waat loolu la mbir mi ndax amul source bu leen di alimenter te Tabuk côté yooyu foofu daje fa ay ay ay ay sewda ak ay teen yombul waaw daje fa ay cours do comme niñ baree Cham Cham nga xam ne dafa fees waaw Jourdain bi fii nga gis fii dijj la ref l'Euphrate yooyu nga gis ni mu naate yooyu amul Hijaz ci désert bu metti boobu nekk fële ci ci ci Médina entre Médina ak Syrie mooy après loolu li ngeen am noonu buur yàlla defal na mais après ngeen continuer day jeexat ah, imaam kon <clears throat> al Bayhaqi raxmatullah aley mu solo naka noonu imaamu Ahmad solo na ko ci musnad bi imaamu Muslim ibnul Xajjaaj solo na ko tamit raxmatullahi aley ala aljami ñu jële ci abi muawiya an al amash an abi salih dhakwaan an ibrahim an abi taala anhu wala an abi said mooy dafa imaam amash suleyman ibn mihran alkaahili moom moo def def le moom moo moo sikki sàkka bo moo sikki sàkk est-ce que abu saalih dane ko ah, seyna abu hurayra la ko jëlee xadiis bi wala bokk ci seydina abu sa'id al-xudri radiyallahu taala anhuma foofu kon kum ci man di doon soit seydina abu hurayra wala seydina abu sa'id al-xudri radiyallahu taala anhu mu ne lamma kaana yawmu ghazwati tabuk asaaba annaasa majaacatun fa qaaluu yaa rasuula allah sallallahu alayhi wa sallam law adinta lanaa fa nanxara nawaadixanaa fa akalnaa waddahanna fa qaala rasuulu llahi sallallahu alayhi wa sallam afcalu Euh, <coughs> am na benn précision imaam Ahmad moom solo na ko ci Suhayl ibn Abi Salih mu jëla ko ci baayam di Abi Salih Zakwan Abi Hurayra foofu ab Abu Hurayra waaye tuddul ne ghazwatu Tabuk la dana rek kaana fi ghazwatin ghazaha ci benn xare bum xare waaye riwaay yi day wan ne mbir mi ghazwatu Tabuuk la xewe woon fii nii ñu tollu ci ghazwatu Tabuuk léegi kon euh, lan mooy euh, xadiis bi dañ ne lamma kaana yawmu soit Seydina Abu Hurayra wala Seydina Abu Sa'id al-Khudri bu dee riwaay imaam Ahmad bële nga xam ne tuddul ghazwatu Tabuk foofu moom imaam kan la Abu Hurayra boobu sans sikki sàkka mu ne fi nga bi nga xam ne lamma kaana yawmu ghazwati tabu bi nga xam ne bésu xare Tabuk mooy bu ñu nee bés nag wax nañ la waxuñ la ñu naan jour bi comme tey ñu ne woo tey le mercredi voilà tey mercredi 6 juin après. deux mille dix-huit ñu ne kon jour bii la ñuy wax non waxoon nañ la ay yaamul bu arab yi naan seen bés yi mooy xare yi doon am xare dañ koy woowee loolu wa yawma Hunayn gis nañ alxuraan gis nañ keroog ah bi ñu gis Hunayn wa yawma Hunayn ak yawmal taxal jamaan Badr yu mel noonu loolu mooy xare bi la ñuy wax te ñépp xam nañ ne xare yi léeg-léeg du ci benn bés rek lay am voilà mu ne keroog xare Tabuk asaaba naasa majaa mais ak xiif ak xiif dafa dal nit ñi gu tara tara tar fa qaalu maral géeg xiif géeg doublé de xiif fa qaalu ñu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam law adinta lana fa bi mbir mi tare mooy kon lii beneen mooy bi ñu avancé waatee demaat ndox ma ñëw na waa bi ñaan gu Seydina Abu Bakar ñaanoon mais après affaire bi dafa mujj tariraat mbir yi jeex ñu xiif xiif gu méttee métti teg ci maral fa qaalu ñu ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam law adinta lana fa nanxara ah boo ñu joxoon ndigal de ba ñu mën loj suñu gëléem yi mooy suñu waruwaay yi mu yor di ci wute ndox mooy gëléem yi dañ ci wute ndox tamit na waa bi fa akal naa waddahan naa bu ko defee ñu mën a lekk ci yàpp wi te mën diw ci eh, eh, graisse kii bi ndax tamit mooy tàngooru façon cooroon yooyu xarif moo tax eh, kii imaam Muusa ibn ba rahmatullah alayhi moom nee na mbir mi ci xarif la xewoon mooy jamonoy cooroon bi voilà cooroon léegi nag mbir mi dafa taroon mooy mbóoye gi da cee àndoon ak tàngoor wi mooy yéen seen même seen po yi bu ngeen mooyul day escanté wu tàngoor wi tape ci po bi teg ci ngelaw li nga xam ne di escanté bakkan yeeg yooyu ak yaram yi der yi bu ko defee ñu laaj yeneen time ale bu ko defee ñu di man a lekk ci yàpp wi daal diwoo ci ci yi fa qaala rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne leen def leen ko bi nga xam ne ci la leen def leen ko nag fa jaa a umaru seydina omar mooy xadiis bi du mel ma wax ndax wér naa wérul imaam muslim solo na ko càllale yii ñii ñii asxaabu saxiix ñoom ñii rijaalu saxiix ñoo fi ne waaw <laughs> lool voilà côté càllale bi voilà parce que ñun càllale lañ am waaw mooy suñu capital bu ñu ko ñàkkee mooy ñàkk nañu lépp waaw xeetu yonent ma aleyhi salaatu salaam bu ñu ñàkkee càllale ñàkk nañ lépp parce que lan moo ñuy différencier yi ak juif yi bu boobaa yahuud yi ak yi ak seeni ñuy nettali waaw moo tax jullit bu ne war ngaa tàmbal sa bopp say wax nga koy wéer fu dëgër waaw ba bul nettali loo xamante ne wóoru wala amoo ci na lu leer waaw bu ci boo ci amul kitaabun muniir amoo ci bayina rek bu ko wax bul bokk ci ñi nga xam ne ñoom ci relais wu ñi nga xam ne ay relais wu wax yu amul lañ waaw kon yeneen ci ma ne saar saam ne leen def leen waaw def leen ndax mbir mi tar na nee na nag ah fa jaa a Umar Seydina Umar radiyallahu anhu daal di bi yonent ma lay saar saam ne def leen rek mu daw si fa qaala yëg ne yonent bi alei satu selaam loolu mu ne ko yaa rasulallah in fa'alta qalla dhahru walakin ud'uhum bi fadli azwaadihim wad'u allaha lahum fiiha